fa yaqulu al-imaam al-haafiz al-hujjatu al-alam abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi ad-dimashqi ash-shaafi'i rahimahu allahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu as-salaati wa salaam fil baab ar-raabi'a ashar wa an abi juhayfata wahb ibn abdillahi radiyallahu anhu annahu qaala aakha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bayna salmaana wa abi dardaa'i radiyallahu anhumaa fazaara salmaanu abaa dardaa فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم قال ma ana bi aakilin hatta ta'kul fa akal falamma kaana al-laylu dhahaba abu ad-dardaa'i yaquum faqaala lahu nam fanaam thumma dhahaba yaquum faqaala lahu nam falamma kaana min aakhiri al-layli qaala salmaanu radiyallahu anhu qum al-aan fasallayaa jamii'an faqaala lahu salmaanu inna rabbaka alayka haqqan faqaala lahu salmaan inna li rabbika alayka haqqan inna li rabbika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa a'ti kulla dhii haqqin haqqahu fa ata nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa dakara zaalika lahu fa qaala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sadaqa Salmaan rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala kon xadis bi moom lañu war a gis ay inshaa Allahu ta'aala ci muy xadis numéro 149 li jiitu lool xadis bi ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu xadisu sayyidatu Aisha radiyallahu anha wa ardaaha muy xadis numéro cent quarante sept bi bi alayhi salaatu salaam nee na képp koo xamante ni nii ah, day dajjantu fekk mu ngi julli na na nelaw na dem tëddi ba ni nga xam ne nelaw yi doon lay demee ndax kenn ci yéen kat mën naa jóg di julli fekk muy dajjantu xamul ah, amaana mu dem bëgg a ñaan borom bi jéggal ko muy ñaan ci kawam muy ñaan yàlla boppam moom la ñu waxee fa yasubba nafsa mooy muy ŋàññ boppam di ñaan boppam lu waral ak ŋàññ ci boppam ak loo xam ne ak ŋàññ xadiis boobu euh, voilà waxoon nañ la ne nit ki manula ñëw yeewu fajar cinq minutes avant euh, euh, fajar bi weesu mu naan nee nag xadiis ba waxoon na quoi déedéet comme li julli di jullit moo tax euh, dëgg la xadiis bi ci boppam day wax julli farata ak ak même naafila même farata ci la mais farata boobu ci kaw mu nekk waqtun muwassa waxtu woo xam ne dafa yaatu comme tisbaar yow tisbaar di door a jot fekk nga wàcc heure boobu nga wàcc wala am nga looloon def ba tas mais ñu ngi door a noddu tisbaar mais heure tisbaar bi gudd na du du du comme ni ko waa Ndakaaru jàppe rek ah en tout cas ñu bari jàpp ne quatorze heures et quart bi ñu def moom moom moom bu jotee mooy moo moo mooy waxtu wa jot na da gis sax quatorze heures vingt jot nga dégg ñenn ñi naan julli weesu na Allah yow sa quatorze heures et quart boobu rek julli jotoon na avant quatorze heures et quart <laughs> waaw te quatorze heures et quart bu weesooy yi julli waaye jullee ngi fi ba ba ay ba ba ay loolu lépp julli tisbaar bi la <laughs> waaw léegi waaw kay bu dee ci kaw loolu waa ji julli jee ngi waa ji mu ngi dóor a dugg te waxtu mu wasan la wala muy tàkkusaan début tàkkusaan ci la commencé de bay julli commencé da jant waaw boobu dañ naan ko fal yàqut na nelal mais à condition na jël ay matuwaayam ba du génn li nga xamante ne mooy waxtu wi du génn fekk julliwul waaw mooy yow obligé woo boo xamee ne yow nii nga tëddee kat guddee nga guddee goo xam ne fajar gi moom boo fi defee réveil heure pile à l'heure exacte heure bi fajar gi xare di heure julli di jote exactement yow li ëpp sa njortu tamas na laa dal boo da ngay fay bi doo yëg sax fajar gi ba nga la nga yeewu mu naaj comme lu muy def dañ naan ko xoolal waxtu wi <clears throat> gudd na fajar du du du du cinq minutes du deux minutes dafa gudd. bàyyil ba fa nga xamante ne nii yow loo xam ne yow boo ci yeewoo di nga mën a jàppi di nga mën a waajal julli te waxtu wi du génn nga def foofu fële sa réveil yi nga réveil boobu waaw kay bu boobaa kooku bu dee dafa yeewu ci fajar gi noonu di dajjantu waaw kay dañ naan ko demal na la mais à condition à condition mu jël ay matuwaay walla mu ne diw yow yaa ngi nii toog di sikkar te nee nga yow moom yaa ngi fi ba doo tëddaat bu heure sàngam jotee balaa fajar gee jeex en tout cas loo xam ne man dinaa ci mën a waajal nag may waaw kay loolu day dugg ci xadis bi waaw loolu day dugg ci xadis bi mais li bi te leer na ko ne moom mu jóg di fi jàppaka def loolu ah loolu mënul a nekk mu naan maa ngi dajjam ta xadis ba waxoon na ida naasa ahadukum quoi déedéet dañ naan la mukk waaw waaw ndax loolu mooy li gën a dëgër que ne loolu mooy farata yi sax da cee duggaale mais à condition mu nekk waxtu woo xam ne farata boo xam ne waxtoom dafa gudd ba boo ko julliwul jamono ja nga doon dajjantoo commencé nelaw man nga ko dab dabaatal te waxtu wi du génn waaw kay te loolu ah, mooy li nga xawante ne mooy waxu jumhurul ulama dëgg la imaamu Malik rahimahullahu taala moom euh, al imaam al qaadi Iyaad rahimahullahu taala da ne moom Maalik imaam Maalik da koo yen ci xadiis yii nii ah xam nga waxoon nañ la mook xadiisu kële euh, mook bu kii bi dañu niroo mook bu Seydina Anas bi biñ gisoon ci kaw bi ko jiitu woon radiyallahu anhuma bu Sayyidatu Zaynab bi mu noon la <coughs> bu boroom buum nga liñ doon takk ci jàkka ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dindi leen ko. ku sonn rek na nga dem tëddi fal yarqul waaw yeneen yi fal yaqoon na toog ngir noppala ko ji ngir nelaw loolu xam nga dañoo niroo mu ne loolu nag imaamu Malik rahimahullah hadith yooyu da ko yen teg ko ci ne lii hadith yi li muy wax mooy naafila la mooy julliñ naafila ci guddi voilà ndax ci la ñuy nelaw euh, mooy mooy mooy bërëbu euh, nelaw en général nelaw surtout nelaw yu foore noonu ba tax waa ji di dajjantu ak yooyu daanaka nelaw guddi la waaye liñ la waxoon Euh, insha allah loolu yi da ciy mooy farata yi ni nga xamante ne ni noonu la ko al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala leerala ci sharhu al al minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi loolu tënk biñ ci doon ut mooy dëgg la farata yi kuy julli commencé julli di di naaw yeneen tubaab yi saa nelaw waaw julli yëpp la ilaa naa saaxadu ko wa huwa yusalli waaw ba hatta yadhhaba anhu nawm ba nelaw gi daal di dàqu dem mooy mu nelaw ba doyal ba ba mu mën a jóg mën a julli mais bu dee farata yi la à condition waxtu wa yow julli joojee nga bañ a nelaw tëdd di nelaw ba heure boo xamante ne nii day weesu loolu moom kenn waxu kon nag walillahi alhamdu wal na après gisoon nañ xadiisu sayyidina eh, ki yoo xam ne mooy Jaabir ibn Samura as-Suwaa'i Ah, radiyallahu taala anhu bi nga xam ne ba léegi ci garab gii nga xam ne moom lañ nekk di garabu euh, ci nit ñu sell ñi radiyallahu taala anhum wa ardaahum dañu wan ne daal jaamu yàlla yi nit da nga ciy tegoo loo xam ne loo attan la waaw da ngay tegoo loo xam ne dina tax nga sawar ci jaamu yàlla du tax nga euh, dem ba xaw cee am luñ naan nga xaw cee maar waaw loolu ndax yaa teg sa bakkan loo xamante ne attanu ko déedéet loolu dañ ci jël euh, dose boo xam ne rek euh, bu dolloog bu tollook yow la te tamit ngay exploiter comme nañ gisoon te xadis yi jiitu woon jamono yi nga xam ne jamonoy cawarte la kon nag euh, nga xam ne julleem noonu la julli salawaat moom yi mu jullee yeneen may saasaam qasdan waaw dafa diggu doomu woon xutbaa bi it qasdan dafa diggu doomu woon walillahi alhamdu wal tey nag xadis bi ñu jàng sànq bi ñuy ubbi muy xadis bi ci tegu muy xadis numéro cent quarante neuf muy téeméer ak juróom fukk bu manqué benn mooy téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñeent alhamdulillah boobu al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa an abi Juhayfa mu ne xadis bii nag maa ngi koy jëlee ci euh, saxaaba boo xamante ne nii moom lañu xame Abu Juhayfa waaw oh. <laughs> Abu Juhayfa moo ki ñu génn saxaaba biñ génn sànq bi nga ne ma sànq kon ma ah, bii paase nga bëgg a wax ma ne la waaw waaw ah, bii paase kon afwan <laughs> ñoom ay mbokk lañu waaw maanaam lan mbokk saxaaba ma ne kay taxul may wax <laughs> déedéet mbokk lañ ci wàllu askan waaw. ay mbokk lañu ci wàllu askan nan la kële tuddoon dane woon wa an abi abdillah jabir ibn samura aswa'i seydina abu juhayf miit aswa'i ñoom ñoo bokkoon askan ah, muy wahb ibn abdillah abu juhayfa nag dàkkantal la woon waaw loolu moo doon dàkkantalam waaye ni nga xam ne loolu la tuddoon moo doon Wahb ibnu Abdillah Aswa'i al-Kufi Kufa la mu jóge waaw dañ koy wax nag Wahbul xayri ndax yiiw gu mu baaxoon gu mu baaxoon Wahb mu yiiw mi waaw moom mooy baayu taabi'i gu siiw boobu Awn ibn Abi Juhayfa eh, eh, radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne hadis eh, bii ñuy gis moom moo ko jële ci baayam muy Seydina Awn ibn Abi Juhayfa kon loolu dàkkantalam la woon mooy Abu Juhayfa loolu la siiwee mais mu ngi tuddoon moo tax mu ne wa an Abi Juhayfa xadiis bii ne ñu ngi koy jële ci Abu Juhayfa lu doon turam mu ne Wahb ibn Abdillah Wahb di doomi Abdillah as-Suwa'i moom defu ci lool mais loolu mooy turam mooy as-Suwa'i la voilà al imaam an-Nawawi dana rek Wahb ibn Abdillah radiyallahu anhu mooy mooy as-Suwa'i radiyallahu anhu annahu qaala mu ne ah, aaxaa annabiyu mu ne aaxaa daal dinay mbokkale waaw mbokkale nag def ñu nekk ay mbokk ku def loolu annabiyu yonent bi alayhi salaatu wa salaam bayna Salmaana wa Abi Darda diggante Seydina Salmaan ak Seydina Abu Dar Abu Darda di Uwaymir Salmaan al-Faarisi abil ah, islaam laa abali siwaahu ci moom mii la jëkk ida ftaxaru bi qaysin aw tamimi waaw sayyidina salman al farisi an al mooy ki nga xam ne da doon wër dëgg wër dëgg ko taxoonu jóge fële ca bilaadu iran ca bilaadu xurasan waaw daal di fay jóge ba gisee daal ci gàttal ñoo xam ne xam ne ne ñii daal gis na ne ñii ci biti seenu jaamu yàlla moo gën ay ñoñam ñii nga xamante ne nii mbokki Kisra yi di jaamuy safara baayam doon ko tëj rek mu fexe daal ba ànd ak ñoom ba dem ah yaakaar ne ñu baax lañu woon gaa yooyu nag ci chrétien yi ci waa jàngu bi ñu jaay ko daal waaw mooy lam na fekkoon ci ñoom daal gisu ko ñu koy tambaambaloo de de de monastère en monastère waaw bu jógee fii dem foofu liggéeyal ko jiite jàngu ba foofale waaye daal gis ne daal affaire bi daal doy na waar quoi gaa yi dese nañoo sérieux de gaa yi dañuy yor yor diine ji waaw gaa yi am ci ñoom yaakaar yu bari di leen dénk seen alal yi di leen jox seen alal yi ndax yàlla ndekete yoo ngir église bi ngir luy doxal eh? nee nañ diine ji ndekete yoo seen bopp la ñuy dundal ba daal ci gàttal ba ni nga xam ne ci la ko kenn ci ñoom koo xam ne moom tane woon na baaxoon na daal di koy tegtal na ko ki ngay seet da ngay dem madinatul fii dëkk boo xam ne bu bari ay tàndarma Yasrib ndax am na yonent bu war a génn ci gàttal fala Seydina Salman deme madinatul a te gat gaaya gaaya mu ko waroon a yóbbu dañ koo tooñ waaw nekkul woon jaam gaa yi jàpp ko def ko jaam waaw daal di koy jaay ab arab boo xamante ne ni moom moo ko yóbbu fi nga xam ne mooy madinatul wara ala saakine afdalu salaatu wassalaam hmm. benn bu yahud daal di koy jënd Seydina Salman mu siiw mi al-Farisi yi ne bokk na ci ay manqabaam yonent mi alayhi salaatu wassalaam noon Salmaanu minna ahlal bayt na minna ahlal bayt ne ah Salman de minna la bokk ahlil bayt ñun waa kër yonent bi salaatu wassalaam te moom moo joxewoon xalaatu keroog al-Xandaq xare boobu al-Ahzaab ne woon ñun de ci Perse bu ñu am kon ko ñu bentoon ah ay noon yu ñu bett xamuñ lu ñuy def xandaq naa dañ doon defal benn ay tranchées lañ doon gas hmm, ba bu ko defee ñoom duñ ko mën a jàll di dugg si ci dëkk bi di def yàq gi leen tax a jóg kon nag yonent mi saa saam boole woon ko mook koo xamante ne ci waa ahlul madina sang la woon muy sayyidna Abu Darda Uwaymir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah léegi Euh, mooy Abu Darda it dàqantal la oh, mais Uwaymir la tuddoon voilà mais léegi yonent bi saa saam mboqale woon woon lan mooy mboqale mooy la fraternisation yaataloon nañ ci bu baax ci siira bi walillahi hamdu wal minna muy politique boo xamante ne ni euh, yonent bi alayhi salaam wallah huwa rasul wallah mooy ndaw yàlla sallallahu alayhi wa sallam moo gis nga problème bi gaa am ay problème migrants yeeg les daanaka monde bi foo dem loolu problème la fa waaw mooy ñi nga xamante ne dañoo ñëw ay ay ay doxandéem lañu wala ay daw làqu lañu ñëw ci dëkk bi ay réfugié lañ nekk ci dëkk ci réew mi ni nga xam ne noonu la ko ñi dëkk ci réew mi en tout cas am mbooloo ci ñoom bu nekkul sax li ëpp léeg-léeg di rejeter di bañe waaw jàpp ne lii menace la ii ñoom nañ gaaw génne fii lu nekk ñuy def ay barrière ci seen buntu réew yi bu kenn dugg waaw ñi jot dugg sax nañu xool nan lañ leen fiy génnee loolu yonent bi alayhi salaam mi nga xamante ne nii moom lañu borom bi yónnee moom fajoon na ko bu yàgg waaw bi ñuy madinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam pour raffermir tisser les liens entre dëgëral diggante entre ñi nga xamante ni ñooy alladina tabawwa'u ad-daara wal ñoom ñoo dëkk kër gi nga xam ne mooy dëkk bi di madinatul munawwara tuddaale al iman waaye noonu lañ dëkke xoox iman dëkk ci seen xol ya ñoom ñi nga xamante ni nii ñoo jël lu kawe ci ngëm yàlla muy ahlul ansar radiyallahu taala anhum wa arda ba seen dëkk boobu di al iman ñooñu ak ñi nga xam ne ñooy al ñi nga xam ne ñoo jóge seen kër ya alladina uxriju min diyaarihim bi ghayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah ñi nga xam ne dañ leen a ci seen kër ya ci loo xam ne teguwul ci benn droit teguwul ci benn aq tegul dara du ci tous la tegu teguwul ci dëgg waaw lu dul rek dañ ne yàllaay suñu boroom waaw ñooñee boroom bi nag jël yonent bale saa saam def politique boo xam ne day def ku ci nekk doo sentir ne kii ki dëkk Medina du sentir ne kii moom di ko xool rek bëtu kii daal dafay ñëw fii mu ne avantage yi ma am ci dëkk bi yëpp moom la nar a piqué ils nous ont comme li gars di wax France ak FIPA bu ñu dañu bu ñu wax France ak xoolal France li mu nangoo def réewu jullit yu bari nanguwuñ koo def waaw malgré lépp lu ñu mën a wax ci tubaab yi man leen koo wax ci lu dul noonu ak seen yenn yi mais defal defal li relation bi entre koo xam ne ab réfugié la wala yu mel noon bu nekk France ak bu nekk Arabie saoudite defal laa li defal liaison bi nga xool defal comparaison bi est-ce que est-ce que est-ce que y'a photo sa yaa yaa yaa photo sa waay xaaju <laughs> noonu bokk waaw baax na ba réewu jullit ñi xoolal gars yi bi ñu quitté Syrie guerre civile bi bi mu amee fu ñu dem dëgg la Liban moo ci ëppale waaw Liban ñoo ci ëppale ñu jël Syrie non kii euh, Turquie jël nañ lu bari waaw waaye ñooñu dëgg la am na ñoo xam ne wallahi def nañ la yonent ba lay saar saar doon def seen kenn kàttan ñoom fexe nañu ñooñu ba ñëwee seeni réew ñu jàppe leen comme seeni mbokk ubbil leen seen xol yi laata ñu leen di ubbil seeni loxo wallahi loolu dëgg la am na waaye am na ñoo xamante ne nii gisewuñu ko woon te loolu dara waraloo lu dul ne sori guñ sori njàngaleem yonent bi alayhi salaam même bu dee dañuy woote ay jullit lañ waaw ndax loolu leen dal di musiba gu toll noonu mën naa dal ku ne te bu boobaa sam réew di tàkk waaw mënatoo am jàmm toog fa mooy dee gu lay gu gu gu gu la tiim saa su ne fitna yi nga koy gis guddeeg bëccëg wallaahi bu boobaa doon nga bëgg bu boobaa ku la fat waaw waroon nga xalaat loolu nag waaw allahu akbar waaye ay limaam ay Jordanie ñoom ñëpp jël nañu waaw euh, Turquie jël na mais sawaay lii leen ci européens yi jël ñoom limaam wu ëppale parce que boo defee euh, ratio bi entre sa population bariwuñu noonu ak ñoom li ñu accueillir boo ko jëlee même bu nee ne du nombre bi ñu jël moo ëpp nombre bi européens yi jël mais boo ko defee ndax européens dañoo bari mooy ñoom ñu ëppale mais ay millions et des millions le pays européen ku mel Allemagne ah daal di jël waaw ay millions ba pare doon leen accueillir ci gaar yi waaw nga xam ne dañ leen doon accueillir ci gaar yi train yi di ñëw gaa yi taxaw di leen xaar loolu nag yow doo nekk jullit naan naan lii baaxul kër gi yaay luñ def baax non loolu rafet la nga ne la ñun bu dee gisuñu ñun ñu ko def ci jullit ñi bu ko ay yéeféer def tax ay yéeféer la ñu ne baaxul bañ baax <laughs> ñu accueillir leen te gars yi doon tiit naan non réfugiés yi wóorul mooy français yi quoi français yi ñoo amoon xalaat boobu naan allemand yi li ñu def wóorul waaw ay lii wër nangam ñoom ñoom ñoo yées ci colonisateurs yi. ex-colonisateur yëpp français ci yées waaw moo sax seetal pays yi ñu coloniser képp koo xam ne ba léegi yaa ngi des ci mbuumum njaam gi la France lonk wallahi doo ma sa développé waaw waaw keroog am na benn mbokk bu may wan naan ma benn euh, inflation bi mbir yi prix yi ni mu cher en Afrique de l'Ouest <laughs> gis nga ki jël pays Sénégal moo gën a tegu ci kab bi baal xam nga lu ma ko bind ma ne ko les talibés taalibey yi de ñoo ci gën a cher <laughs> boo seetloo seenu dund gën a metti waaw ndax ñoom ci mbuumuk njaam lañ des waaw ci mbuumuk njaam lañ des seen économie yépp dañ koo jébbal seen seen baay France maanaam seen baay seen maître waaw mu niroog la waaja doon wax rek <laughs> waaw ñun daal jàpp nañ ne mënuñoo demal suñu bopp il faut suñu bàyyi suñu parent suñu lépp di France war a nekk suñu ginnaaw ñu bàyyee ko suñu lépp sinon duñ dox waaw moo tax loo ci gis xattaa yi pays yi ay Mali yi nga xam ne ñoom ñoom rocceeku nañ ci wallahi ñoom ñoo leen gën a seeroog dund léegi te fu ko teg te Mali amul géej amul géej amul produit yoo xamante ne jóge fe yëpp daanaka day jóge feneen waaye biñ kiiwee commencé ñoom defaral seen bopp jublu ci liggéey bi wallahi wute nañoo ak Sénégal léegi Gambie sax ñu tane waaw ñu gën a cher en Afrique de l'Ouest te loolu ça ne date waaw am na benn camerounaise boo xam ne benn mbokk ko dencoon benn sénégalais fii à Lyon <laughs> ba mu demee Sénégal ñëw dañu ne yéen comment vous faites pour vivre nan ngeen di dunde mais tout cher te loolu c'était en 2009 2008 entre 2008 2009 la woon wala avant sax 2009. entre 2007 ak 2009 intervalle boobu la woon waaw mu ne ñun au Cameroun ñun ñun yéen li ñuy dépensé fee daanaka benn ci la ñuy dépensé ñun buñ ci dépensé benn ci ñett am nañu dund kanta Sénégal cher gi mu cher mooy ça ne date pas d'aujourd'hui Allahu akbar kon nag loolu noonu nga xam ne tubaab yi moom la ñuy def doon def loolu jullit ñi de ku deful woon yow waroon nga laa waroon nga cee kontaan bu fàttali lu rëy waaw te bañ a fàtte am na ci réewu jullit ñi liñ la wax léegi ay liban ñoo xam ne def nañ ko waaye problème bi mooy yenn pays yooyu dañoo jël gaa yi ñenn ñi accueillir leen ndax ñenn ñi tamit bu ñoo xam ci dëgg ñàkk ñàkk pexe la parce seen frontière gën a jege ñu njëkk faa dem jóge si njëkk faa dugg ñenn ñi kenn intégré wu leen. dañ leen du ñu am sax papier ngir mën a liggéey waaw ñoom daal dañ fee nekk ci ay camp de réfugiés lañ leen di bàyyi même buñ nee ci biir dëkk bi du ñu sax mën a liggéey lu dul informel alors que fii ci nasaraan si xam ngeen ni mbir yi wuute na noonu ñenn dañ leen régulariser Allemagne loolu dugal leen ci filière bi ñuy liggéey ak lu ngeen man di wax moo gars yi ay Allemagne ay màgget lañ dañu soxla woon bara mane sawaay yooyu yëpp mënoon nañu def dëgg la am nañu jël mais ñoo gën a réticent affaire yi waaw waaw mooy yow dinañ la jox loo xam ne boo mën liggéey loo xam ne ci ngay jàppandi léegi ñu ñu suñu dimba dañoo réere ki nga xam ne mooy sangu mu yonent bi alayhi salaam mi nga xam ne kat moom la ñuy woote woo ku nekk naan man ma man ci moom laa bokk man ci moom laa bokk ku nekk di woote woo waaye am jàngaleem ak dundam dara waaw ñi ci xam sax daanaka duñu ko appliquer à peine wal iyaazu billah loolu c'est tellement grave léegi ndax lan istarshada al-gharb bil maadi ah, fa arshadaha wa nahnu kaana lana maadin nasinaahu aw al-gharb l'Occident daa xool gannaawam ci rétroviseur bi li weesu woon la rafet ca gannaaw ci histoire mu jël waaw am na yu ñaaw waaye jël nañu rafet yu bari waaw bari la nañ lu ñaaw dëgg la mais boo nëwee seen société yii ci wàllu àq nit considérer nit kese la nit la dañ koo war a considérer jàpp ne nit la mu am ay àq yoo xam ne du ne man am naa doole wala lii dama koo war a piétiner loolu xam nga ne mos boo nekkee ci réewu tubaab yi ak suñu réew yee xam nga ne wute na fii xoolal instant bi pour wax la lu gàtt rek ci réforme des retraites bi xoolal président bi léegi Macron président Macron fu mu dem gaa yaa ngi koy tëggali casserole même bu dee préfet yaa ngi déema kii mais fa foo jaar gars dañuy def par force waaw li ko jéem a tere dañuy casserole ba mu neex waaw président bi am gars yi di rëng rëng rëng loolu da koo xalaat suñu réew yi da koo xalaat suñu réew yi gars yi ngi doon casserole waaye <laughs> fan nañ casserole ku nekk su ngay taxaw wala yenn ya ah wala benn bërëb mais yow président bi fu mu jëm nga langal ko waaw fu muccam gaa yi léegi comité d'accueil yi lañ ko moom ak ay ministre <laughs> keroog ministre bi njaay de l'éducation gaa yi dañ ko kasaroo waa ji laa dégg mu ne <laughs> non gaa yi ñoo garaaw ko waa Lyon la jóge di ñibbi Paris <laughs> daf fi ñëwoon fii lim fi naroon def sax defu ko parce que gaa ko tam lakkal wax yow lakkal ko ko say toppal ko ko langal ko ko ba mu ba mu ba mu ba mu changé li ko taxoon a jóg ba muy ñibbi Paris gars yi nee nañ même bi mu jël anonymement la la duggee waaw yëgaluñ ko kenn parce xam nañ ne bu ko gaa yi yëgee waa ji laa dégg ci rajo bi France Info mu ne xam nga nu ko benn benn militant xaw ma CGT xaw ma FO force ouvrière moo doon dugg ci train gi xaw ma daal di koy séenaale ci saase la message yi dem ngir waa Paris Paris militant ya ne foofu nañu ko syndicaliste yi que ne Pape Ndiaye sawaay mu ngi ci train bi mu ngi ci train bi heure tel lay ak si gare de Lyon Paris <laughs> waaw gare Lyon nag du gare bu nekk Lyon de gare ba nekk daa am gare bu nekk Paris buñ tuddee gare Lyon waaw mais <laughs> jógewul Lyon ngeen defaat Lyon foofu noonu non Paris la jëm ne gare Paris bi moo tudd gare de Lyon <laughs> waa ji nee na xoolal affaire bi. ni mu gën a gaawe ay quatre cent ay centaines de personnes mobilisées ne leen te mooy train bi day dugg léegi même pas dans trente minutes train bi dem te deux heures de temps lay def entre boobu rek du ko waa ji gisee ak ni ñu yónnee SMS yi gars yi gaaw tas ko gaaw nañu waajal ay casserole di ko xaar ci ci ci ci ci buntu gaar bi au pire de de <laughs> ba dañ koo mujj exfiltrer yow loolu xalaat nga ko suñu réew yi yow. waaye doo ko xaar ku ko def gars yi dañ la yow yow dara nga dul wax da ngay wax rek leen na ngay wax gars yi jàpp ne voilà yow waroo wax lii ñu ñëw jël di la tëj la ci daaw taqal la ay mbir tëj la amoo procès amoo lii bu dee ko siiw dinañ la tax a mais boo amoon kii mais mais ndam lañ daabi sa gannaaw mooy xar ñoo bokk suñu réew yi ak Occident boo seetloo xar ñoo bokk ci côté boobu ñoo la gën a xam nit ñoo la gën a considérer doomu aadama ñun moom alal la ñuy xool ak fa nit ka bokk ñu doo koo considérer wala ñàkk koo considérer te ñun nee na ñooy ay jullit wala iyaazu billah waaw kon aaxaa yeneen ci sa saam dafa boo noonu mu tisee liens yi boole entre ñi jógoon Makka ak ñu jógoon Medina te politique boobu am na ci boroom xam-xam yi comme niñ ko gisoon ci siira bi biñ koy leeral ñoo xam ne dañ ne loolu defoon na ko Makka sax waaw alhamdulillah bi mbir yi méttee moom yonent bi alayhi salaam ci boppam jëloon na defoon na lu mel noonu waaw ci kaw loolu ci la bokkale woon diggante Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib ak Seydina Zayd ibn Haarisa radiyallahu taala anhu loolu moo doon njëkk waaw boobu Makka mais du ñëwee Medina dafa defaat politique boobu xattaa ñi nga xam ne sax jógewuñ Makka waaye ay doxandéem lañu ci dëkk bi ñu boole leen ak koo xamante ne nii hein ci waa ahlul madina nga bokk allah abu abu darda kii salman mii nga xam ne perse la al farisi même bu dee ne yonent way bi muy ñëw Medina fi la ko fekk ndax dafa nekkoon jaam gaa yee ko jaayoon tooñ ko jaay ko indi ko foofu yonent way bi mu tuubee yonent way sasam boole ko ak Seydina Abu Darda mii nga xam ne bokk na ci sangu ansaar yi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon nag mu ngi noonu kon mu ne aaxa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bayna Salmaan wa Abi Dardaa waaw da leen a mbokkale léegi fa zaara Salmaan ñu nekk ay mbokk loolu mooy lan comme ni mbokkaloon Seydina Abdurrahmaan ibn Awf ak Seydina Sa'd ibn Rabi' waaw loolu dinañ ko gis Seydina Sa'd ibn Rabi' jàmbaaru Uhud keroog Uhud la faatu waaw bokkoon ci ñi ëpp alal Medina alayhi alayhi radiyallahu anhum waaw mooy noonu la leen defoon moom yonente bi alayhi salaam léegi nag loolu bu leen yonente bi alayhi salaam bokkalee nag boo boolee xam nga au début daanaka donnante sax dañ ko doon def ba yonente ba ba suñu borom wàcce wa ulul arhami ba'duhum awla li ba'd waaw mais léegi nag ñi nga xam ne ñoo bokk mbuumu njurukaay ñoo bokk deret di ay bokk ñooñu ñoo gën a ci wàllu donnante waaye dindiwul benn yoon mbokkale ga nga xam ne moom la leen yonente bi alei saa mbokkale mooy lan di jàppoo jàppante waaw nawante fonkante di dimbaliwante ci yàlla te yàlla kese tax di ci xool yonente bi alei saa mi leen boole waaw ñu mel ni ñoo xamante ne ñoo bokk nday baay lu ko raw sax lañ ñeloon